fi albaab thani fi arrazail fi faslun fi tafsili ba'd ad-dawaa'i wa ba'd ar-razaa'il amma al-mubaahaatu bi'ilmin wal-faxr wa talabul maali bihi haythu dhahara aw at-takabburu bihi wa talabu riyaasatin falil halaaki yunsabu sëriñ bi di wax beneenu caay-caay boo xam ne tudd na ko sànq tudd na ko ci weesu awil mubahat waaw boo bële di ut ak daraja rek féete kaw nit ñi ah kabir riyaasat mel ni bëgg a jiit bëgg a jiite awit tabaahi ak di puukarewu léegi riyaasa wax na la ne loolu ak ak ràññeeku ci sa maas loolu mooy bu dee rek nit ki da koy sàkku te yàlla taxut looloo yées waaye bu yàlla taxee ngir mu mën a jariñ askan wi après parce que gis nga bu jërul yii nii gars yi ñu fiy teg ñoo fi nekk di ñu fi voter les mauvaises lois yoo xam ne ca biti lañ ko jéebaane jëli ko fa wala ñoo ay Nations Unies leen ko dicté par force wala ñu bailleurs de fonds yi le club de Paris bu ngeen ko deful dugalu ngeen loi yi dootu ngeen am financement loolu tax ñu dana dugal ci réew mi ay jikko yu yées yoo xamante ni masuñu koo xam waaw léegi nga xam loolu yow da ngay toog fee man sama yoon newu ci da ngay laa wax voilà loolu la léegi nag mu ñëw di wax beneen biir mu ne amal mubaahaatu kantaa di puukari wënte waaw ah <laughs> bi ilmin ci xam-xam di puukariwoo sa xam-xam boo am di ci wone ne yow yaay quelqu'un wal faxar ak di ci di ci di ci réy ko puukariwu waaw waaw di wan diw di ko wan ne xam nga ne du ma sa morom wa maali ak lan di sàkku alal bi di ko di sàkku alal ca sa alal ja ca sa xam-xam ba nga am haytu zahar fu fi man a feeñe mooy yow xam-xam bi neewuñu yow moom lañ la wax sànq fa leen jóge bu yàlla jiitoo yooyu yëpp mën nga koo def du gisoon nañ masalaam est-ce que dañuy kiy jàngale euh, diine mën naa laaj alal wala déet ba imaamu Maalik mu muy sëriñ bi waxu imaamu Maalik ke sërifin di woon jàngale alquran radiyallahu anhu que ne loolu imaam Maalik jëli nañ ci moom que ne loolu mën naa ne te loolu yaataloon nañu ko comme niñ ko fi waxoon fan yee ñu ngi ko doon rappelé waat waaw léegi mooy loolu mooy bu dee yàlla taxul yow alal ji kese nga gis yu sawaay xataan mooy xam-xamu diine boo xam ne yow yàlla ne mahdala comme ay alquran yi ay ay hadith yi nga koy def rien que pour am ci alal dong dara yàlla ngir transmettre xam-xamu yonente bi alayhi li nga xam ne waxoon na ballighu anni walaw aaya jo leen ma même bu dee benn laaya yooyu yëpp nga ne waaye yow man de yooyu yëpp gis nga alal ji bu ci amul woon du ma ko def du tout loolu moo garaaw voilà mu ne nag loolu la naan di puukarewu de réy lu ci sa xam-xam ak di ci sàkku xam-xam bihi di ci sàkku alal bihi hay su zahar fu mu fi feeñ awit takabburu bihi wala ngay rëy rëylu parce que yow boroom xam-xam nga waaw jàpp nga ne yow fii mu ne sañu seen koñ wala seen famille doo moroomu kenn parce que danga am xam-xam ba sax am nga mooy euh, euh, jombale nga sa bopp di toog ak ñoom waaw waaw loolu moo garaaw wa talabu riya wa ak di sàkku ca sax xam-xam ba ngir am ay poste d'ambassadeur yu ñuy fal yu en Arabie saoudite wala au Liban wala dëkk arabe yi waaw ndekete yoo li ngay kii nekk ci rajo yi di kii yépp c'est pour gouvernement bi gis la ngay waxaale diplomatie rek waaw ngir gaa yi gis la daal di lay jël boole la ci ñi nga xam ne le corps diplomatique du pays waaw di ci ut loo ci sa xam-xam boobee nga xam ne yàlla kese tax te ba ngay bëgg yi yépp du comme liñ waxoon bëgg a doxal mbir yi teg ko ci yoon fekk ba nga ci yéenee te yàlla képp tax bu dee loolu moom utal laajal sax bu jaree sax nga poser candidature nga poser ko waaw waaye kii moom mooy dara yàlla daa taxul waaw moom yi kese yi fi àddina yi kese la jënd xam-xam boo bëri ko borom bi jox mu ne gis nga yii yépp nag falil halaaki yunsabu ku am yii nii na leer benn ci yii nga koy nga jënd xam-xam yii kooku nala leer ne sax alkande yunsabu lañ lay lañ lay askanale mooy ci alkande la lay jëm mu ne idil wa'idu fihi aydan bil adab lana shadidun raji'an nasal kitab mu ne idil wa'idu li war a tax nag nga war a génn ci yu mel nii di commerce sa xam-xam te dara yàlla taxul waaw ñi nga xam ne manuñu sax te bëgg nañoo jàng nga xam ne yow waroon nga leen a mën a jël ñuy jàng ndax amuñu luñ la fayee nga man ko man leen a boole ci classe bi nga ne dee du ma ko def waaw dara laa ko dul def waaw de toute façon bu gaa yi arrêté woon fay man diine ci boppam non seulement dootuma ko jàngale ci classe bi mais feneen feneen fu man di doon du ma ko fa jàngale ku ñëw laaj ma sax ma xam ne kii faratal ma xamal ko lii daa bu war a xam ni du ma ko xamal fekk joxewul dara dara yàlla taxul waaw na leer ne waajooj idil du gaayoo yi ak yiim fi lim yépp ah bu ci bëggee génn na xam ne tëkku ba yàlla tëkku fii ci kuy def lii aydan ba léegi bil adaabi ci mbugal ga muy xaare kuy def lii te tëkkoo ko lanaa ñeel nu shadidun lu tar la de boo ci bëggee am lu gën a yaatu nag raaji'an dellul nga yëri nafsal kitaab li nga xamante ne ni mooy yaxu alquran fi nga xam ne foofee la ko borom bi di teree loolu lu bari la ci alquran suñu boroom a ngay wax ci suuratul baqara mu ne alladina aataynaahumul kitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaahum wa inna fariqan minhum la yaktumuuna alxaqa wa hum yaclamuun alxaqu min rabbik fala takunanna min al mumtarin mu ne ñi nga xam ne dama leen a joxoon téere te mooy yahuud yi ak nasaraan yi te loolu mu wax ci yahuud yi ak nasaraan yi képp koo xamante nii boroom xam-xamu lislaam bii nga bu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga doxalee ni ñoom yéen a yem ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo waxoon keroog ghazwatu li nga xamante ne ni mooy Hunayn bañ fay dem mu ne woon ri ghazwatu Hawazin allahu akbar la tattabi'unna sanana man kaana qablakum wat naa ci yàlla ne di ngeen topp yoonu tëraliinu doxaliinu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon am ci saxaaba yi ñu ne ko waaye yonent bi alayhi salaatu salaam radiyallahu anhum moo kan nga ci jublu al waaw wan nasaara mu ne budul ñoom budul yahuudi ak nasaraan yi daa jublu sa wax yi ana laa ciy jublu waaw moo tax lii gaa yi meloon waa ahlul kitaab ñi amoon ñu bari ci ñoom doon nëbb hein borom bi jox leen téere yu leer xam nañu yonent bi yaarifuunahu xam nañu ko sallallahu alayhi wa ak dëggoom kamaa kenn ñi nga xam ne yaarifuuna noonu lañu xamee lu ëpp sax abnaahum seen doom yi waaye malheureusement wa inna fariqan mbooloo mu rëy minhum ci ñoom la yaktumuuna alxaq dañuy nëbb dëgg xam-xam bi ma leen jox ñu war koo feeñal nit ñi gis loolu le daal di gëm daal di mën a jàpp li tax ma indi fii jamal yonent yi alayhi salaatu wassalaam ñu gëm leen nekk ci ñoom ñu nëbb xam-xam boo bëri ba tax ñu bari sànku la yaktumuuna alxaq wa hum te bañ koy def ya'lamuun defuñu ko ci ñàkk xam waaye ñoo gën a tay li ñuy def kon nag benn ngongu nga xamante ne alquran dafa ñëw di leeral mooy mooy mbugal mu tar mi nga xamante ne nii moom la borom bi tabaraka wa taala daal di diggaa yu mel nii ba pare ca ca noonu mu ne ba pare borom bi tabaraka wa taala daal di wax ci li nga xamante ne nii mooy suuratul baqara ba léegi mu ne innal ladina gaa yi nga xamante ne ni na dañuy nëbb di nëbb xam-xam bi parce que nee nañ ko ma fayul duma la jox wala boog seen intérêt nekkul ci ñu feeñal ko mu ne gaa yoo yële nga xam dañuy nëbb maa la nga xam ne anzalna moom la ñu wàcc minal bayyinaati ci yu leer suñu laay yiñ leen jox xam-xam bi ñu leen jox wal huda ak njub yi min baadi di weddi alquran di weddi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jubam gii mu fi indi ginnaaw bi nga xam ne maa ñun min baadi maa bayyannaahu linnaas fil kitaab ginnaaw bi ñu ko leeralee nit ñi ngi téere bi leeral leen ko ci tawraat ak injiil waaye leeral leen ko ci alquran ji ñu ne ñoo bañ gëmuñu ulaa'ika suñu borom ne gaa yoo yële yal'anuhumullah borom di tabaaraka wa ta'aala dina leen rëbb wa yal'anuhumul laa'inuun ay rëbbaatekat yépp dinañ leen rëbb ku yàlla rëbb lii du wa'dun shadid ah loolu tar na waaw képp koo xam ne dangay ngay weddi alquran laay alquran yi ne fi ah, nañ leen doxe lii suñu waroon ne bu lii xewee def leen nii nga ne defuma ah na leer ne ulaayika gaa yooyu yële yal'anuhumullah <coughs> mu ngi noonu le waaw waaw wa man lam yaxkum bima anzala allah fa ulaayika humu zalimun képp kuy àttewoo leneen lu wuteeg li yàlla wàcce ñooñu ñooy tooñkat yi ak ni nga xamante ne moo ci tegu léegi nag suñu borom tabaraka wa taala di wax ci beneen idil wa'idu bii sëriñ bi radiyallahu taala anhu wax ne ah digge ba ca digge borom bi digge ci mbugal de tar na dellul ci téere ba ñu wax ci bu mujj rek mooy li suñu borom wax ba léegi ci suratul baqara mu ne inna alladina yaktumuuna ma anzala allahu min alkitab wa yashtaruuna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim naar wala yukallimuhum allahu yawma alqiyaama wala yuzakkiihim wa lahum adaabun aliim ulaa'ika alladiina ishtaraw ad-dalaalata bil-hudaa wal-adaaba bil-maghfira famaa asbarahum ala an-naar suñu boroom ne inna alladiina dëgg dëgg gaa yi nga xamante ne ni yaktumuuna ñooy nëbb maa la nga xam ne anzalallahu minal kitaab ci téere bi li borom bi wàcc ci téere bi ñu koy nëbb te lii mooy ñi nga xam ne borom bi may leen xam-xam looloo tax ñu mën koo nëbb kantaa ñu réer ñi nga xam ne amuñu sax manuñu sax accès yi ci téere bi ndax jànguñu xamuñu yooyu ñooñu loñ ne ñuy nëbb ñooñu amul lu ñuy nëbb ñii mooy ñi nga xam ne borom bi jox na leen xam-xam au lieu ñu jaare ci lu leen di seen borom ñu def ko lu leen di soril seen borom suñu borom ne gaa bi bii ca téere ba xam-xam ba ma leen jox sama samanan jëkk muy mbiru àddina xalilan bu néew ndax alquran sunna tawraat injiil yooyu suñu borom wàcce loo ko jëndee lu wuteeg moom rek yow xam nga ne loolu moom njëggu néew nga ci yam suñu borom ne ulaayika gaa yoo yële di def yoo yële maa yàquluna nañu xam ne lépp lu ñu jëlee chèque ya ngeen ciy jox alal dañ ciy amassé kër ya ngeen ciy tabaxal ya nga xam ne yu baax ya bii ya ngeen ciy jox yooyu yëpp nañu xam ne loolu yooyu yëpp lekkuñu fii butunihim ci seen biir ya illa naar dul safara yu wala yukallimuhumullah te boroom bi mere na leen mere gu tax du wax ak ñoom yawmal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 alhamdulillahi rabbil alamin